بسم الله الرحمن الرحيم أذكار الصباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Euh, mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di ñaan ci sunu boroom subhaanahu wa taala mu bokk nu defal tawfiq tey jii noo ngi dellu àndaat ak yéen ci ñaan yi nga xam ne moom lañ ko moom la ñu tuxale ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax azkaar yi nga xam ne moom la ñu tuxale ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ay azkaar yoo xam ne daf ko daan jëfandikoo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suba yi ak ci ngoon mu doon loo xam ne ñu bari ci julli ñu tey ji nekkatuñ ñu koy jëfandikoo ñenn yi sax waxuma di ko jëfandikoo waaye xam lañ ko defut ñu am ci nag benn mashru mooy naal bismillahi irrahman irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi noo ngi àndaat ak yéen ci azkaar yi nga xam ne baaxoo nan di ko leeral gannaaw nga xam ne lu ëpp ci nit ñi dañuy jàng askar yi te duñu xam maanaa yi moo tax lu bëgg cee taxaw insha allahu taala zikru bi xam ne moom lañ ko séenee leeral tey mooy allahumma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxya wa bika namut ginnaaw bu ñu leeralee asbaxna wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan wax ci suba gi su masaana gont nag fi mu fi mu fi mu tegoon baatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah baatub am say naa wa am sal mulku lillaahi la fay teg fi mu tegoon rabbi asaluka xayra ma fi haada al yawmi bu dee ci guddi gi day wax rabbi asaluka xayra ma fi haadihi layla wa xayra ma baada wa xayra ma baadaha wa audu bika min charri ma fi haadihi laylati wa charri ma baadaha loolu itam euh, ñu bàyyi ba ko xel bu baax tey ñun ñu war a ñëw ci allahuma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxya wa bika namuutu wa ilayka nushur su ngoonee mu ne allahuma bika amsayna wa bika asbaxna wa bika namuutu wa ilayka almasir seetlu nga bu baax allahuma bika asbaxna bu ngoonee mu ne allahuma bika amsayna wa bika amsayna mu ne wa bika asbaxna wa bika naxya wa bika namuutu mu ne wa bika namuutu wa ilayka almasir wa bika naxya wa wa ilayka almasir fi mu tegoon wa ilayka nushur dafay teg wa ilayka almasir lan asbaxna allahuma yow sunu boroom subhaanahu wa taala bika ci sa xéewal ci sa sàmm tudd gu lay tudd asbaxna ci la nu xëye wa bika ci yow naxya la nuy dunde wa bi ko ci yow nax yaa la nuy dunde maanaam noo ngi làqu ak muslu ci yow ci mboolem waxtu yi ak mboole mbir yi ci bu ak bu ñu gontee allahuma bika asbaxna wa bika amsayna waaye wa bika naxya wa bika namuutu wa ilayka nushur allahuma yow sunu boroom bi ka ci sa kattan asbax naa lanu xëye wa bi ka ci sa kattan am say naa lanuy gonte wa bi ka ci sa kattan naxyaa lanuy dunde wa bi ka ci sa kattan namutu lanuy faatoo wa ilayka jëm na ci yow an nushuru li nga xam ne mooy eh, tisaarooga fan mooy tisaarooga mooy bu ñu dekkee ëllëg yowal xiyaam tasaaroo ci yow rekk la nuy jëm loolu mooy li ñaan googi làmboo nga xam ne xëy gi nga xam ne xëy nga ko dàq nga mu doon ci sa coobare waaye ci kàttanu suñu borom la bàyyi gi mu la fi bàyyi ba ngoon itam dàq nga mu doon ci sa coobare wala ci saman man ko delloo ci coobare yàlla ak ci kàttanam dund yi nga xam ne yaa ngi koy dund itam ak dee yi nga xam ne xalsan nga koo dee lépp nga delloo ko ci kàttanam euh, tasaaroo gi nga xam ne nit ñi danañ ko tasaaroo te nga xam ne danga bokk ca seen biir lépp nga delloo ko ci moom wa ilayka nushur wa ilayka al masiru nag mooy mujj ga wala dellu ga ci yow lay ci la boo xoolee ci suba gi mu ne wa ilayka nushur bu dee ci ngoon gi mu ne wa ilayka al masir ndaxte bu ñuy xëy nit ñi ni ñuy euh, xëyee kenn ku ci nekk di génn sa kër ñuy tasaaroo ci mbedd mi di ci marché yi ci dafay nuroog boo xamee ne ña ngay euh, kenn ku ci nekk di génn jëm ca pénc ma loolu day nuroo bu ñu xëy kenn ko ne génne sa kër ñu jëm ca penc ma fa nga xam ne ñu bokk daje fa la seen yitte bokk nekk bu dee ci ngoon gi maanaam moom lay nuroo léegi ginnaaw boo xamee ne wàcc nañ bay delluwaat ca kër ya di ko nuroo rek faatu ginnaaw ak dund waaw kon wa ilayka nushuru ak wa ilayka al masiru loolu mooy teqantal bi ñaan gi ci topp nga xam fi la ñuy taxaw mooy allahuma anta rabbi la ilaha illa ant yow sunu boroom yaay sama boroom yow yàlla yaay sama boroom ma anta rabbi baatu bu anta rabbi nag gàtt na waaye ñett a ngi ci biir mooy yaa ma bind ndax rabbu da lay mën a bind yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum alladi xalaqakum yaa ma moom zalikum allahu rabbukum lahul mulku yow yaay di doxal samay mbir inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayam summa stawa ala al arsh yudabbiru al amr kon ñett yooyu yëpp yaa ma yaa ma fi féete mooy bind ma moom ma di doxal sama mbir laa ilaha illa ant amul benn buur bu yeyoo jaamu jaamu goo xam ne jaamu dëgg lay doon lu dul yow xalaqta ni yow de yaa ma bind kon nangu naa wéet goo xam ne danga ko wéet bind ma waaye nangu naa itam euh, sa waxdaaniya mooy doon goo doon kenn wa ana abduka nangu naa itam di sab jaam loolu dama ko nangu fas yéene doon jaamab kenn wa ana ala ahdika wa waadik maanaam gi nga xam ne danga ko jëloon ci man démb te mooy ma wéetal la loolu maa nga ca kóllëre googu maa kollëre googu wa ana ala ahdika maa ngi nangu sak uluhiya di wane ne yow kese lañ war a jaamu di nangu sak waxdaaniya waaye itam maa ngi ca maa ngi dox ci sab dël mooy dël gi nga xam ne eh, dël nga ma ko ajjana ci bu fekkee na sax naa ci tawxiid sax naa ci wéetal la wa ana ala ahdika wa wa'dik waaye nag loolu sama kem kàttan lay doon rek ndax jaam moom Euh, du man dara lu la nga xam ne mooy kàttanam la ko kàttanal rek wa ana ala ahdika wa waadika mastataat abu ulaka bi nicmatik maa ngi nangu abu ulaka maa ngi lay nangul bi nicmatika alayya xéewal gi ma defal mboolem xéewal goo ma defal moo xam goog dégg wala moo xam goog gis la wala xéewalug wax la xéewalug mën a dox ay doom la xéewalu wërsëg la lépp maa ngi koy nangu abu laka bi ni'matika alay wa abu bi danbi waaye maa ngi nangu itam sama bakkaar bi wane ne matuma di wane ne maa ngi toggoo xam ne ci wet jaaruwut bakkaar yooyu yépp maa ngi koy nangu fa innahu naka lay mbir mooy laa yaxfiru dunuba illa ant ay bakkaar kenn mënu koo jégale ku dul yow jégale bàkkaar moom suñu borom subhanahu wa taala rek mooy ki ko ki ko jagoo su ko defee ñu taxawul foofu insha allahu taala ba beneen bis ci ñaan wallahu taala alam النجم